baada audu billahi min alsheytaani alrajim walaa tufsiduu fi l ardi baada islaaxiha wadcuuhu xawfan wa tamaa inna raxmata allahi qaribun min almuxsiniin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laay juróom fukk bi ak juróom benn mu ne walaa tufsiduu ta bu leen yàq nag fi l ardi ci suuf si baada islaaxiha ginnaaw bi nga xamante ne nii la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di yéwénal de daal di yéwénal def fi li nga xamante ne mooy xéewal yi ci biti lii nii nga xam ne moom la fi def waay waay ngal la waay bu leen yàq ci kaw suuf ginnaaw bi nga xam ne ci la ko borom bi tabaaraka wa laa defare ni mu gën a mate daal di koy yéwénal loolu ee eh, yéen jaam yi bu leen ko yàq waaye mooy yàq li nga xamante ne nii mooy écosystème bi yàq li nga xamante ne nii mooy jaww ji yàq lépp ca dara comme li mu waxoon rek ne zahara al fasaadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin naas ne li nga xamante ne mooy ak yàqute daal dinay feeñ li nga xamante ne mooy fil barri ci jéeri ji wal bahri ak géej gi bima kasabat aydin naas ci li nga xamante ne moom la fàggu li nga xam ne mooy loxoy nit ñi de léegi nag borom bi ne ngir ma mosal leen ci lenn rek li nga xam ne moom lañ def moo tax fii li ñuy jooytu yépp naan ay pollution ak lu ne moo moo ko fi def ba'da islahiha te dara tolool waxoon nañ dara taxu leen cee jóg lu dul lenn voilà courir rek derrière la profit ku nekk rek di xool nan laa koy gën a ëppalee nan laa koy gën a amee voilà moom daal PIB ak PNB loolu lañ teg produit intérieur brut ak yooyu produit national brut loolu daal moom suñu koom-koom nu ñuy soqale ko kanta après moom ndax am nañu ciy dee fële ndax yàq nañ couche d'ozone beeg yooyu yooyu seen yoon newu ci xanaa léegi lañ ci commencé di wax waaye discours yi ñuy def ci COP yi ñuy wax alhamdulillah ay COP 23 ak COP 21 ak COP 24 COP leen ba mu neex gars yi bu ñu ko xasee bind ba waxtaan ci ba ku nekk koo xam ne engagé wul wax yoo xam ne engagement yoo xamante ne nii engagé wul kenn dul ko koy def boo ko waxee bu demee ca dëkkam nga gis ne lam dige woon du ko def voilà bu at ma jotaatee ñaari at ñu digewaat def noonu nekk ci naxante noonu rek loolu mooy benn waaye wala tufsidu fil ardi waaye nag yàqute gina rëy mooy bu leen yàq ci kaw suuf banda islaahiha ginnaaw bi ko borom bi yéwénale indi fi ay yonent alayhimu salaatu ñu daal di fi teg li nga xamante ne mooy kalimatu tawxiid mooy li nga xamante ne nii mooy kàddu gi nga xamante ne nii mooy kàddu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa bu leen ñëw daal di koy wëlbati yàqu ko yàqu ko mooy lan ngeen ban cee tënku nekk di jaamooy xërëm wala di jaamooy système loolu yépp baa bokk ci yi nga xamante ne nii mooy yàq ci kaw suuf waaye wala tufsidu fil de ba'da islahiha ginnaaw bi nga xamante ne nii yéen ñi ñëw léegi mooy ñi leen fi jiitu woon def fi lu baax def fi loo xamante ne muy as-salafu saalih ñi nga xamante ne ñooy dawlu bu baax yi newoon ci li nga xamante ne mooy namm namm borom bi li leen borom bi taxoon a indi fii indi ñu fi ne binduñu ñun jinne yi lu dul ngir ñu jaamu ko mu nekk lool sanc fi teg fi li nga xamante ne leeral xam-xam bi bi nga xam ne moom lañ taawu woon ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam indi ko fi teg fi jaamu yàlla gu leer nañ ñun ñu ñëw yàq ci suuf si ginnaaw ñoom ba ñu na yéwénalee suuf si indi fi lu leer loolu lële loolu kon ñun itam dañuy wax wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bu leen yàq kon ci kaw suuf yàq fi lan ak mooy yàlla ak yi nga xamante ne noonu la de ba'da islaahiha waaye bu leen yàq ci kaw suuf di fi de ak rey def yi nga xam ne bakkaar yu mag yi daal ak yooyu boroom bi di tere ginnaaw bi nga xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moom moo li ko yéwénal de kon nag mi nga noonu mu ne wadooho mu ne nag tana ngeen ko ñaan day leen ko ñaan xaw fan nekk ñoo xamante ne da ngeen di koy ñaan tiit ci li nga xam ne mooy mbugalum ngir mu daal di ci ciy musal am sànjam moom borom bi tabaaraka wa taala waaye nekk ñoo xamante ne nii wa waaye nekk ñoo xam ne dañuy xemmeem la nga xam ne mooy ne fa moom moom borom bi tabaaraka wa taala xemmeem ko moom ci boppam tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu leen wala xawfam wa tamaa loolu mooy janaa xay xawfam ne taw janaa xay rajaa ak xawf tër moom ngay naawe dem ci sa borom de kon nag mu ngi noonule mooy laaf yi nga xam ne laafu yaakaar ak laafu tiit ragal sa borom tabaraka wa taala moom ngay naawe jum ci sa borom de mu ne kon woo leen ko ñaan leen ko xaw fa nekk ñoo xamante ne da ngeen di ragal li nga xam ne mooy am sànjam waaye tamit ragal li ngeen di jëf est nangu na ko wa tamaan waaye nag am xemmeen ci mu nangul leen noonu la de te kaw li nga xam ne mooy xemmem gi ci ngan ci li nga xam ne mooy ak ak ak nangoom inna rahmatallahi dëgg-dëgg li nga xam ne mooy yërmande borom bi tabaaraka wa taala bi kenn manu la takk qariibun ak a jege minal muhsiniina ci ñi nga xamante ne nii ñooy rafetal mooy ñiy rafetal ñoom la yërmande yàlla gina jege même bu dee ne laal na jë ndax wa yi wasi'at kulli shay moom ni mu ko waxee woon ne sama yërmande daal dina laa yaatu ba laal lépp loolu la waaye ñi mu xam ne ñoom la gën a jege te ñoo ciy gën ëppale mooy ñi nga xamante ne nii ñooy almuhsiniin ñi nga xam ne ñooy rafetal yi te loolu moom la lislaam moom la say hadiisu Seydina Jibril alayhi salaatu salaam bi ñëwee di laaj yonente bi alayhi salaatu wassalaam naan ko mal islaam mal iman mal ihsaan mu ana lan mooy lislaam lan mooy ak wommatu de waaye wamal iman lan mooy ngëm yàlla ma ihsaan lan mooy rafetal perfection loolu nag ña nga xam ne nag ñoo àgg koo fële fa a kawa gën a njom waxtal ci ragal yàlla nga xamante ne nii suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral na an ta'budallaha ka annaka taraahu fa lam takun taraahu fa yarak mu ne an taabudallaha al ihsaanu da rafetal mooy an taabudallaha mooy nga jaamu sa boroom tabaaraka wa taala ka annaka tara mel ni yow danga koy gis bu dee na nag yow àggoo ci daraja jooju mel ni kuy gis sa boroom na nga xam ne moom boroom bi tabaaraka wa taala te bu ci am benn sikki sàkka ke ne moom moom mu ngi lay gis de mu ngi lay fugloo kon nag inna rahmatallah yërmande yàlla ñi mu gën a jege qariibun mooy ñoom la gën a jege siinoo ñépp la way rafetal ñi de wa huwa alladhi borom boobu nag mooy ki nga xamante ne yursilu moo yebal ar-riyaha ngelaw yi bushran muy ngelaw yi nga xamante ne ngelawu xéewal yi bushran mu nekk loo xamante ne day indi mbégte bayna yaday rahmati ngelaw yi ñëw muy ngelaw mousson yoo yële ngelaw yooyu nga xam ne bu ñu ñëwee rek ah baykat bi ak ki xam ah, jaww ji xam ne ah taw baa ngay jege nag nekk loo xam ne kon day bëggal bay na ya day rahmaté di ñëw ci kanamu li yërmande yàlla ju mag ji mu def ci taw bi muy taw bi nga xamante ni moom lay sotti ci kaw suuf bu ko defee yu bari daal di ciy génn ngeen man ci dund waaye seen gàncax yi dund ci bàyyi ma yegg li nga xamante ni mooy seen bopp mu ne nag noonu lay def de ngelaw yooyu nag lay yebal hatta ida aqallat sahaban thiqala ba ni nga xamante ne nii ci lay yenu moom ngelaw yi sahaban ay niir yoo xamante ne nii thiqalan yu diis gann la ñuy doon suqnaahu bu ko defee ñu daal di koy womat ñu dal di koy wommat li baladin mooy yóbbu ko ci dëkk boo xamante ne nii moom mayitin boo xam ne ndox moo ñu dëkk boo xam ne wala suuf soo xamante ne nii mayitin ñëwoon na ba gent daldi dee daanaka dara saxu fa mu wow. suñu borom tabaaraka wa taala daal di fay puus ngelaw yi léegi nag ba mu ko defee muy ngelaw yooyu nga xam ne ñooy taw muson bi banzal naa ñu daal di wàcc bi jóge ca niir yoo yëlee mina yoo wàll ci niir yu diis gann yoo yële ma daal di cay wàcc bi ca niir yàll maa ndox fa axrajnaa bihi ñu daal di ciy génnee ca ndox moom male ni kulli samaraat ci mbooleem xeetu meññeef bu ne rek ñu daal di ko ciy génne kadhalika suñu borom ne naka nii nuxriju la ñuy génnee innal mawta la ñuy génnee ñi dee bañ suul leen naka nii rek mu def gàncax gi nga xam ne moo jël ndox mi daal di koy di ngelaw li puus ko mu daal di yanu ay ay ay niir yoo xam ne yu diis gann la mu yóbbu ko ci dëkk boo xam ne dafa gent suuf soo xamante ne nii dafa dee nga xam ne dara saxu fa mu daal di ko fay wàcce niir yi daal di mu daal di fay ci xeetu meññeef yoo xamante ne nii mënuñu koo tudd mu ne naka noonu nag nuxriju la ñuy génnee de almawta lañ leen di génnee ci bànneel yi daal di leen dekkil de la'allakum bu ko defee dama leen a wan li nga xam ne mooy taw bi jox leen misaal mii ngeen xam ne ngeen koy gis ku ne di ko gis la'allakum boo defee tadhakkaru tadhakkarun ngeen di fàttaliku seen borom tay waaru te gëm seen borom tabaaraka wa taala mu ne wal baladu tayyibu téere lii bi wal baladu tayyibu eh, gox bi nga xam ne dëkk bi nga xam ne dafa teey suuf si nga xam ne dafa teey yaxruju nabaatuhu bi moom de gàncaxam day génn ci beneen jàngin yuxriju li nga xamante ne nii de moom mooy gàncaxam waaye bii ñu yor nii Hafs yaxruju day génn nabaatu li nga xamante ne mooy gàncaxam de day génn bi izni rabbihi ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala ak nam na man ak dogalam ci lay génnee li nga xamante ne mooy lu teeya walla di xabusa kanta suuf si nga xamante ne wala gox bi nga xamante ne nii moom xabusa dafa nekk boo xam ne bu bon la boo xamante ne mooy suuf sa dafa nekk ay xeer nekk loo xam ne ab ban boo xam ne dara du fa sax daanaka mu nekk suuf su bari ay xeer daldi wow kom laa yaxruju illaa nakida nekk lëb dër yooyu moom laa yaxruju du génn de moom du génn illaa nakida mooy ne gàncaxam du génn lu loo xam ne lu jafe-jafe lay génne loo xam ne daanaka lu néew a néew daanaka du dara daanaka am sax yaay kese lay génne manoo faa jilu sax ñu waroom nag ne kadhalika na ko nii nag yaat laayaati lañuy leerale li nga xamante ne nii mooy suñu laaya yi de yi nga xam ne màndarga yi wan suñu man-man sañ-sañ ak kattan bi nga xamante ne nii moom moo war a tax nag ngeen man maa gëm ñeel ay nit ña nga xamante ne nii yashkuruuna ñoom de dañuy sant seen borom tabaaraka wa ta'aala ci xéewal yi lii nii borom xam-xam yu bari dañ ne lii mooy misaalu yéef jullit bi ak yéeféer bi mooy wal baladu bu mooy xolu jullit bi moom bu déggee alxuraan da ci jariñoo mu génn ci li nga xamante ne jëf yu baax yoo xam ne day feeñ ci yaramam waaye feeñ ci société bi mu nekk ak nit ñi mu nekk askan yu nekk lu baax kese lañuy jële ci moom waaye bon mooy ki nga xamante ne nii même nee na jullit la waaye nanguwu la ràngoo li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di àbb ay jikkoo ki doxalin feneen ci kuffaar yeeg yooyu moom nan lay def ak yéeféer yi ci seen bopp ñoom moom du ñu génn lu dul lu néew te loo xam ne lu jafe te naqari nekk nag musiba nag ci kaw nit ñi ak loo xamante ne charge lay doon nag kon nag mbir maa ngi noonu la moo tax fu ñu jaar rek daanaka gaay